abu muhammad abdul ghani ibn abdil wahid al maqdisi rahmatullahi alayhi fi kitaabihi umdatul ahkam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabi salaa baabul muruuri bayna yadayil musalli an abi juhaym ibn al haaris ibn simma alansaariyi radiyallahu anhuma annahu qaal qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu almaaru bayna yaday almusalli maadaa alayhi min al-ithmi lakaana an yaqifa arba'iina xayran lahu min an yamurra bayna yadayhi qaala almusannif rahimahu llah qaala abu nnadr raxmatullahi alayhi laa adri qaal arbaina yawman aw shahran aw sana kon al imaam abdul ghani ibnu abdil waaxid almaqdisiyu raximahullah mu ne baabul muruuri buntub jàll robb bay na ci kanamu yaday mooy yaday ci kanamu loxo mooy ci kanamu almusalli ki nga xam ne mooy julli a buntu bii nag mooy 19 mooy numéro 19 ci version yi ñu muy fukk beeg juróom-ñeent buntu bii nag mu ci tàmbalee xadiis 111 muy téeméer ak fukk ak benn mu ne an abi juhaymin mu ngi koy jële ci saxaaba buñ naan abu juhaym di baayu juhaym ibnul xaaris nekkoon doomu alxaaris ibnu simma xaaris boobu di doomu simma al ansaari ko joowoon ci lansaar moom nag ak baayam ay saxaaba lañ moo tax radiyallahu anhuma di alxaaris ibnu simma radiyallahu anhuma annahu qaala neena qaala rasulullah qaala neena rasulullahi ndawal yàllali sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu cëy bu xamoon almaaru aji romb ji ki nga xam ne mooy romb bayna yadayil musalli ci kanamu ki nga xamante ne mooy julli maada yi la nekk ci kawam minal ismi ci bàkkaar bu ko defee la ko noon te doon na nekk an yaqifa moom moo mële mu xaaroon taxaw fa arbaina quarante hmm? ñeent fukk xayran lahu moo gënoon ci moom de min an yamurra muy romb bayna yadayhi ci kanam waaja nga xam ne moo taxaw di julli qaala abu nadr léegi nag abu nadr ñi nga xamante ne nii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo solo xadiis bii daal di koy nettali te moom abu nadr bii sëriñ la woon ci al imaamu malik ibnu anas ndax imaamu malik rahimahullah bokk na ci ñu solo xadiis bii te moom boo ko jëlee ci abu nadr léegi nag abu nadr boobu ne laa adri man de xaw ma rahimahullah man de xaw ma qaala ndax ki ma ko doon nettali ak nettali bi fi mu nooy wax ja daal mooy arbaina yonent bi alayhi salaatu salaam dane arbaina man mooy mbir mi dane arbaina man mooy ñeen fukki mooy bu bu xamoon ne moo li nga li li nekk ci li gàllu ci kawam ci bàkkaar bi mu taxawoon fa di xaar 40 xam nga loolu la wax mu ne 40 yooyu nag xaw ma ndax dane 40 ñeen fukki fan arbaina yawman aw shahran wala ñeen fukki weer muy quarante weer aw sana wala boobu quarante ans man wala ka ñeen fukki at man xaw ma ban lan laal la ci jublu kon nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullah muy jàll ci xadis bi ci tegu du muy xadis numéro téeméer ak fukk ñaar muy li nga xamante ne 112 mu naan abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul idaa sallaa ahadukum ilaa shay'in yasturuhu mina nnaas fa araada ahadun an yajtaaza bayna yadayhi falyadfac fa in abaa falyuqaatilhu fa innamaa huwa shaytaan kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an abi said mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne moom lañ naan baayu said alxudri yi di abu said alxudri radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom na qaal nee na sami'tu nabiyya man de dégg naa ndawul yàlla li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax naan ida salla ahadukum bu kenn ci yéen de daal di julli ila shay'in jullu jublu ci benn mbir mooy day taxaw di julli am loo xam ne benn mbir bu mu teg digganteem yasturuhu minan naas loo xam ne moo koy suturaal di ko ah, protéger ci nit ñi bu ko defee nit ñi du ñu jaar ci kanam di dagg julleem mu am lu mu teg mooy moom lañ naan suturatul musalli li nga xam ne kiy julli moom lay teg ngir mu suturaal ko ba nit ñi du ñëw di dagg di jaar ci di dagg li nga xam ne mooy julli mu ne nag bu kenn ci yéen di julli fekk moom def na loolu nga xam ne moo koy suturaal ci nit ñi fa araada ahadun mu bëgg benn kenn ci ci ci yéen ah benn waay boog jóge na le bëgg an yaji taasa mu romb bay na ya yaday hii diggante moom li moom kii julli ak li mu samp waa ji ne moom day bëgg a jaar ci diggante wa kii julleeg loola le mu ne fal yat maahu na ko jañ nu ko puus voilà na ko puus fa in aba bu waa ji bañee nag ne moo moo tay par force fii lay jaar bañ lank kàkka daare ne fii lay jaar diggante waa ji julleeg li mu sitraam gi mu teg mu ne bu dee lool fal yuqaatil na xarek moom mooy bu jaree sax way ñu <laughs> <laughs> mu xeex ak moom sax na xeex ak moom fa innamaa huwa shaytaan ndax waajooju di bañ way kooku moom seytaane la <laughs> voilà dëgg dëgg waajooju seytaane la kon nag ñu romb ci beneen xadiis bi ci tegu al imaamu abdul ghani ibnu abdil waahid al maqdisi yu rahimahullahu mu ne an abdillahi ibni abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala aqbaltu raakiban ala ximaarin atan wa ana yawma idin qad naahaztu al-ixtilaam wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli binnaasi bi Minaa ilaa gayri jidaar fa marartu bayna yaday bayna yaday ba'di as-saf fa nazaltu fa arsaltu al-ataana tartac wa daxaltu fi as-saf falam yunkir dalika alayya ahad kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah muy wax ci xadiisu téeméer ak fukk ñaar muy mu ne an abi sa'idin mu koy jële ci saxaaba bi nga mu ne an an ibn abbas non euh, mooy 113 113 non bi ñu jóge moo doon 112 bii mooy 113 an ibn abbasin mu ne mu ngi koy jële ci ñetteelu xadis bi ci buntu bi mu ngi jële ci seydina abdallah di doomi al abbas radiyallahu anhuma annahu qaala neena aqbaltu damaa dëgmal raakiban te sama xaal moo doon damaa waroon ala ximaarin ataan ci mbaam moo xam ne mbaam mu jigéen la wala ximaarun ataan mooy mbaam mu jigéen la waroon wa anata man keroog yawma idin keroog goo gële xat naa hëstu jege woon naa naa hëstul ihtilaam jege woon naa lool li nga xamante ne mooy gént mooy jege woon naa nekk du luñ naan dugg néegu góor mooy nekk koo xam ne damay majeur wa rasulullah mooy di gént walla jege woon naa nekk koo xamante ni damay gént nekk ko majeur léegi nag ñu ne wa rasulullah fekk ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de yusalli mu nga doon jiite bi nga doon julli di jiite binnaasi ci nit ñi minan te minaa la woon mooy foofale voilà mina xam ngeen mina foofale noonu le ilaa gayri jidaar léegi nag mu ngi féete foo xamante ne nii mooy ba muy julli mooy amul féetewul ci benn miir bu nekk digganteem ak moom ah, amul loo xam ne ab miir bu doxoon digganteem ak euh, fa mu cëla jublu woon mu ne fa marartu man nag ibnu abbas ma ñëw romb radiyallahu anhuma ma daal di romb bayna yaday ba'd saf ma romb ci kanamu benn lenn ci sàppe bi ndax say jiite nit ñi nee na ma romb ci benn benn partie benn partie ci ñenn ñi nga xamante ni nii ñu ngi woon ci mbooloo mi ñu ngi woon ci sàppe bi fa nasaltu ma daal di wàcc fa arsaltu mooy ma wàcc fa arsaltu ma daal di yónni mooy baal di yebal daal di yooralal ataana mooy mbaam mu jigéen mi ma waroon ma wàcc ko nag daal di koy yebal daal di koy bàyyi daal libéré ko tartan bu ko defee muy for ngir di fortaatu en attendant ma julli ba pare wa daxaltu fi sof léegi nag ma daal di dugg nag ci sàppe bi falam yunkir daalika alayya ahad amul kenn ci saxaaba yooyale radiyallahu anhu du ñoom waaye it du seen sang yonent du seen sang bokk yonent bi alayhi salaatu salaam te du ñoom ñoom kenn ci ñoom daldiwul ne hey yow lan moo tax Ibn Abbas ngay def lii kenn ñaawluwul loolu te kenn bañul loolu li ma def wan ma ko wala mu wax ma ko kon nag al imaam Abdul Ghani ibnu abdilwahid al maqdisiyu rahimahullah muy wax nag xadis bi nga xam ne mooy bu mujj ci buntu bi muy xadis 114 muy xadis bi nga xamante ne nii mooy téeméer numéro téeméer ak fukk ak ñeent léegi nag mu ne an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kuntu anaamu bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rijlaaya fi qiblatihi fa idaa sajada xamazanii fa qabattu rijlayya wa idaa qaama basattuhumaa wal buyuutu yawma idin laysat fiiha masaabih alimaamu Abdul Ghani rahimahullah muy wax ci bu mujj ci muntu mi mu ne mu ngi jële ci suñu yaay Aïsha radiyallahu anha yal na suñu borom tabaaraka wa taala moom te gërëm ko annaha qaalat nee kuntu man de anaa mu doon julli bayna yaday rasulillah ci kanamu yonent bi alayhi salaam laa doon tëdd di tëdd ah di nelaw warijlaaya te sama ñaari tànk yi fii xiblate mu ngi jublu moom buy sujjóot fi nga xam ne moom mooy xiblaam fi mu war a sujjóot daa taxaw di julli sayyidatu Aisha radiyallahu anha tëdd ci suuf ndax boobu seen lal yi ci suuf la woona bu kenn foog nga lal yi ay comme suñu lal yi la woon non ci suuf lañ doon tëdd léegi nag mu ne warij laaya moo tax mu ne damaa tëdd moom buy julli warij laaya sama ñaari sama ñaari tànk yi fii xiblate mu ngi woon ci fi nga xam ne mooy fa ci xiblaam fi muy jàkkaar lool moo job woon xibla bi waaye it bu doon sujóot foofu léegi fa idaa sajada yonent ma saa saa bu waree sujóot buy sujóot xamasani comme que foofu dafa xatoon te buy sujóot mooy il faut kii xëcc ay tànkam sinon ci tànk yi lay damay kobos damay kobos fa qabaltu rijlaaya bu ko defee man rijlaaya bu ko defee ma xëcc daal di lem sama ñaari tànk yi wa ida qaama bu jógee nag bu baree ci sujjóot ba jóg doo wax war a tari ba basattuhuma ma tàllalaat sama tànk yi wal bu yuutu mu ne nag kër kër ya sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne te néeg keroog yawma idin keroog mooy jamono jooju laysat fiiha masaabih amuloon ay lampa voilà gis nga xéewal yu rëy yi ñu amu fa woona kon nag loolu mooy xadiis bu mujj bi al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala mu ne baabun an abi Qataadata ibn Rib'i al radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idaa daxala ahadukum al-masjida falaa yajlis hattaa yusalliya rak'atayn kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu wax ci buntu boo xam ne ba léegi ci kitaabu salaa ci téere bi nga xamante ne mooy téereb julli bii nag mooy vingt mooy numéro vingt mooy numéro ñaar fukkeelu buntu ci buntu ci xa ci téere bi mu ne baabun buntu jaami boo xam ne dafa dajale voilà di wax ci wàllu jullee dajale mooy buntu la boo xam ne dafa dajale daal voilà mu ne nag mu ciy tàmbalee di wax xadiisu cent quinze bi nga xam ne mooy téeméer ak ju ak fukk ak juróom mu ne an abi qataada ibn rib'i al ansaari mu ngi jële ci sahaaba bi naan abu qataada di bàyyi qataada ibn rib'i di doomi rib'i al ansaari ta ko joowoon ci ansaar radiyallahu anhu qaal neena qaala an-nabiyyu yonent bi de sallallahu alayhi wa neena ida daxala bu duggee ahadukum kenn ci yéen almasjida ci jàkka ji falaa yajlis ngallawaay bu mu toog mukk xatta lu dul yusalliya mu julli rak'atayni ñaari rak'a kon xadis boobu loolu la al imaamu Abdul Ghani muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis cent cent li nga xamante ne mooy cent seize muy téeméer bi ak fukk ak juróom mu ne an Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu annahu kunna natakallamu fi lsalaa yukallimu alrajulu saaxibahu wa huwa ila janbihi fi lsalaa xatta nazalat wa quumuu lillahi qaanitiin fa umirna bissukuuti wa nuhiina an ilkalaam alimaam Abdul Ghani ibnu abdilwahid rahimahullah muy wax kon ci xadis bi ci tegu di ñaareelu xadis bi ci buntu mi mu ne an zayd ibn arqam mu ngi yëleel ci saxaaba bi nga xamante ne nii mooy zayd di doomi arqam radiyallahu taala anhu annahu qaal nee na kunna ñun de dañoo nekkoon ñoo xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum natakallamu fi salaa dañ doon waxtaan ci biir julli dañ doon wax temps yooyu julli da bu julli di mën a wax voilà di wax yukallimu rajulu góor gi day ñëw di wax ak saahibahu ki nga xam ne moom la dendeel wa huwa ilaa janbihi mu ngi ci wetam fi salaa ci julli mooy nit ki bu ñëwoon fekk ñuy julli man ngaa ñëw laaj ci nekk sa wet ne ko eh fan la ñeen voilà eh, julli ji kañ ñaareelu rakka la nekk wala déet waaji toon ko loolu lay wax ne noonu lañ doon def léegi nag hatta nazalat ba ni nga xam ne ci lay wàccee nag aaya yu ci alquran ne wa quumu lillahi qaanitiin wa quumu ta ngeen taxaw lillahi ñeel yàlla ci bu ngeen di julli ak ci seen lépp di qaanitiina di toroxlu ngir seen borom mooy lan fa umir naa ba boobaa nag ba aay ba wàccee fa umir naa ñu daal di ñuy digal bis su kuuti léegi ci ñuy noppi kenn dootul ñëw di waxatee kuy julli kuy julli doo ñëw di wax moom itam muy fay waajee ka tontu déedéet wanu hiina anil kanaan ñu daal di ñuy tere li nga xamante ne nii moo ñu digal ñu ak cellantu ak noppi daal di ñuy tere ñuy wax kon nag affaire maa ngi noonu le al imaamu Abdul Ghani rahimahullah muy jàll ci xadis bi ci tegu muy 117 di téeméer ak fukk ak juróom-ñaar mu ne an Abdillahi ibn Umar radiyallahu anhuma wa Abi Hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha ishtadda al-harru fabridu an as-salaati fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne kon ci xadis bii nii an Abdillah ibn Umar mu ngi jële ci Abdullah di doomi Umar wa Abi Hurayra ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhum an an-nabi ñu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kene moom de nee na ida stadda al xar gis nga bu bu bu bu tàngoor wi bu bu tàngee jër bu taree tàngoor wi muy canicule mu tàng jër voilà mu ne bu boobaa fa abridu anis salaat na ngeen nangeen seddal julli ji mooy na ngeen ko yéexe ba jamono ji nga xam ne day comme day sedd bu leen bàyyi bu tàng tël noonu tisbaar bi léegi rek ngeen dem julli ko ci tàngoor wu bàyyi leen ba mu xaw a ba xaw a seer loolu lay wax yéex a julli ji ba mu xaw a seer ngeen door koo julli fa inna ndax ndax dëgg-dëgg shiddatal xar taraayu tàngoor wi ngeen di daj ci kaw suuf fii de min fayhi jahannam dafa bokk ci yaatu ëfuk jahannama nga xamante ne nii bees koy xam ak tàngooram ni mu yaatoo noonee ci lay jóge ak ni muy tasaaroowee kon nag mu ngi noonu al imam Abdul Ghani ibnu abdilwahid almaqdisiyu rahimahullah muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis 118 di téeméer ak fukk ak juróom-ñett mu ne an anas ibni malik radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha la kaffarata laha illa dhalik wa aqimi salaata li dikri kon al imaam wali muslim wali muslimin rahimahullah man nasiya salaatan aw daama anha fa kaffaaratuha an yusalliyaha idaa dakaraha kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy ne an Anas mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Anas ibn Malik di doomi Malik radiyallahu anhu yal na borom bi daal di koy gërëm da kontaan ci moom an nabi sallallahu alayhi wa sallam muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala neena man nasiya salaa képp ko xam ne dafa fàtte benn julli fal yusalliha na ko julli ida zakaraha jamono jam ko fàttale ko na ko julli ca saase bu mu naan naa xaar wala no jamono ji noo jamono ji dañuy tere ku ci julli non non non julli ko ba nga ko fàttale ko koy julli la kafaarata laha waaj amul dara lu ñuy kafaara di fare mooy comme si la fait que defu ko woon ci waxtoom amul lenn lu mu koy kafaaraa illaa daalik julli jooju la lu dul loolu voilà mooy boo ko fàttale ko rek def ko boobu lool moo la war moo gàllu soloos mu jàng wax ba naan wa aqimi salaa suñu boroom naan te taxawalal julli li dikri ngir di ma fàttaleku ah ngir di ma fàttaleku ak beneen njàngin bi li dikra beneen bi boo ma fàttalekoo mu ngi noonu le kon kon nag mu ne wali muslim ñeel na imaamu muslim rahimahullahu taala ci wàllu hadis bii nii mu ne man nasiya képp koo xam ne fàtte na salaatan ab julli aw naama anha wala mu nele mu neew wëllif ko mooy mu nelaw ba julli ji weesu ci loo xam ne du nelaw yu mu tey du nelaw yu mu programmé voilà yow naamaanaha wala mu nelaw ba julli ji weesu kook nan lay def fa kafaaratuha na muy kafaara nanga xam ne moom lay fareloo lële daal di koy réparer de mooy an yas an yusalliha mooy mu julli julli joo jële ida zakaraha jamono ja nga xamante ne nii ci la ko fàttaleku léegi nag loolu mooy hadis bii nii insha allahu taala